jeexaloon nañ sariya bu abdallah ibnu unaysin radiyallahu anhu wa ardaa gisaale woon nañ tarjamaam walillaahi alxamdu walminna tey inshaa allahu taala ñu war gis beneen xew-xew ci xew-xew yi nga xam ne xew ci ñeenteelu ndeertalu ñeenteelu at mi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sariya yiñ gisoon muy bu seydina abu salama ibni abdil asad almaxzumi ak bu seydina abdallah ibn unaysin ñu ngi xewoon ñoom ñaar ci weer wu njëkk wi di weeru muharram comme ni nga xamante ne noon lañ ko gisa woon muy weeru weeru weeru tamxarit léegi ginnaawu xew-xew yooyu ana lan moo xew ci ba léegi ci ñeenteelu at bi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu lañu imaam al buxaari raxmatullah di nettali naka noonu imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi wa an abiihi moom it daldi na koy solo nettali na ko na ko noonu imaam Muusa ibn Uqba boo demee ci Maghazi bu imaam al-Waaqidi dinga fa fekk nettali bi ak imaam ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anil jamii ah na ko noonu ah am na tamit imaam alxaakim ak ñooñu daal nañ koy solo mu ñuy wax li nga xam ne moo xew ginnaaw biñ gisee sariyatu abdallah ibn unais buñ jëlee riwaaye imam al buxaari raxmatullaahi aley ndax balaa loolu ku mel ni imaam al-Waaqidi ak taalibeem bi di imaam Muhammad ibn Sa'din radiyallahu wa alayhima dañ ne xew-xew bii ñuy bëgg gis mu ngi am ci safar te mooy weer luñ naan ci wolof weeru màggal moo topp ci tamxarit ci weeru safar ci la ñoom nee nañu ci riwaay yoo xam ne nag yu da'if la ñoom ñaar ñu ne que xew-xew bii ñuy bëgg a gis mu ngi xawoon ci weeru li nga xam ne mooy weeru safar ci ñeenteelu at bi ci gàddaay yonent mi aleyhi wassalaam xew-xew boobu nag moo gën a ci sariyatu raji' koy wax tamit ghazwatu raji' waxoon nañ la tàqantale bi tàqantel bi am ci diggante li ñuy woowe sariya ak li ñuy wax ghazwa ci gàttal waxoon nañ ghazwa muy xare mooy yoo xamante ne alayhi salaatu wassalaam ci boppam da ciy génn daal di ciy ànd même bu dee xare amul ndax innamal a'malu binniyaat dañ koy woowe li nga xam ne mooy xare ndax looloo doon seen yéene ah, loolu noonu dañ koy tudde xare même bu dee xare amul te yàgg nañ cee gis ay kaa yoo xamante ni nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu génnee dem bi toppi noon bi daldi ko fay fekk waaye ñu tuddoon ay xare comme niñ ko gisa woon ci xare yu njëkk yi ay abwa buwaat Ushayr ba balaa daa Badr yooyu yépp ay xare la woon yoo xam ne daanaka laale amu ci ak noon bi yooyu ak bu laale am comme Uhud ak Badr yooyu yëpp dañ leen di tudde xare sariya nag mooy boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko yónni waaye moom du dem ah xew-xew bii nag dañ koy woowe kon sariya la sariya la mais dañ koy woowe ghazwa tamit moo tax imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci saxiix bi bi mu indee xadiis bi di nettali xew-xew bii dafa def baabu ghazwati raji'i mu ne baabu buntu ghazwatu rajii xareb rajii muy moom lañu war a gis nii muy rajii ah xam nga loolu la imaam al-Bukhari yi tudde li nga xam ne mooy buntam bopp di ghazwatu rajii baabu ghazwatu rajii kanta siiratu ibn hisham rahmatullahi alayhi foofu xew-xew bi mu ngi ko tudde dafa def zikru yi raji'i dane tudd gi nga xamante ne nii moom lañuy tudd mooy tudd li nga xam ne mooy yawm ar raji' bésub raji' ndax arab yi arab yi seen xare yi dañ koy woowe yow mu moo tax ngay dégg ñu ay yaamul arab boo ko déggee du rek les jours des arabes non non loolu ñu ci jublu xare yi nga xam ne ñoo doxoon seen diggante ñoom tribu arab yi ci jaahiliya moom ngay dégg alxuraan naan wa yawma xunaynin bésub xunayn waaye loolu xare bi la ci jublu waaye dubluwu ci rek ab jour noonu kon sariyatu raji' moom lañu war a gis tey wala ghazwatu raji' waxoon nañ la ne sariya léeg-léeg ñu woowe ko euh, ghazwa waxoon nañ buñ àggee ci nga xam ne siiwe nañu leen di wax ghazwa même bu dee sariya lañ dinañ ko noter bii bokk na ci muy sariyatu raji' ah moom nag li ko waral moom lañu imaam ibn Isxaaq ak imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ginnaaw bi ñu xamee kañ la amoon ah imaam al Buxaari yi bu dee ñoom nag mook imaam Ibn Isxaaq am na ay wuute ci seen nettali yi waaye riwaaye imaam euh, Ibn Isxaaq bi dafa mu'dal mooy xadiis bi ah imaam Ibn Isxaaq ci benn sëriñam kese la ko jële waaye mooy càllale bi àggul moom imaam Muhammad ibn Isxaaq rahmatullaahi alayhi moom càllaleem noonu la mel ah waaye dina ñëw ci moom insha allah li mu wax ndax moom da koo jële ci sëriñam bi nga xam ne mooy ndax dane xaddatana aasim ibn umar ibn qataada moom mu ko jële ci sëriñam boobu di aasim ibn umar ibn qataada radiyallahu rahmatullahi radiyallahu an ali euh, imaam at-Tabaraani it soloo na ko ci al-Kabiir comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Haythami it ëmbi na ko ci Majma'u az-Zawaa'id waaye même bu dee ne imaam Ibn Isxaaq nee na xaddatanaa mooy neewul an anawul waaye nag xadiis bi mooy ci sëriñam bii yem mooy ne càllale bi àggul ah, nako ko noon imaam Abu Dawud as-Sijistaani tamit solo na ko ci kitaabu jihaad baabu fi rahli fi rajuli yastasir solo na ko na ko noon imaam Abu Dawud beneen bi at-Tayaalisi ci musnad ak imaam al-Bayhaqi boo demee ci li nga xamante ne ni mooy eh, li nga xam ne mooy as-Sunanul Kubra yi indi na ko moom imaam al-Bayhaqi na noon ci li nga xamante ne mooy Dalaa'ilun Nubuwwa kon imaam ibn Isaaq moom loolooy càll càllale bu dee imaam ibn al Buxaari rahmatullah alayhi am na wuute seen nettali yi am na wuute soit dañuy jël bu imaam ibn al Buxaari rahmatullah alayhi ba pare door a jël li nga xamante ni mooy bi imaam ibn Isaaq wala rek ñu leen di permettre di leen boole buñ ñëwee fi nga xam ne fi la wuute yi am ñu wax ko loolu sax moo gën kon nañ jël riwaaye imaam al buxaari al xaafizu al buxaari rahmatullah alayhi imaam al buxaari rahmatullah alayhi mu ne mu ne xaddatani ibrahim ibnu muusa qaala axbarana hisham ibnu yuusuf an ma'mar an az-zuhri an amr ibn abi sufyaan ath-thaqafi an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal kon imaam al buxaari raxmatullah alayhi mu ne xaddatani nettali na ma ibrahim ibnu muusa sama sëriñ di ibrahim di doomi muusa qaala neena axbarana nettali nañu hisham ibnu yuusuf di hisham di doomi yuusuf an maamarin mu jële ci maamar an zuhri yi mu jële ci imaam zuhri an amr ibn abi sufyan thaqafi mu jële ci amr di doomi abi sufyan te bokkoon kojub thaqif moom moomu moo seydina abu hurayra radiyallahu anhu wa ardaa lool mooy càllale imaam al buxaari rahmatullahi alayhi mu ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sariyatan aynan wa amara alayhim Aasim ibn Thaabit wa huwa jaddu Aasim ibn Umar ibn al-Khattaab mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni sariyatan benn sariya benn armée boo xam ne moom aleyhi salaatu wassalaam demoon waaye dans quel but la leen yónni pour la mooy objectif le fait mu yónni leen mu ne aynen da leen a yóbbu da leen a yónni ngir ñu dem observer ko li nga xam ne mooy noonu Quraysh bi ana ci lan lañ tooge mu ne wa amara alayhim Aasim ibn Thabit léegi nag sariya bi kim defoon mu daal di koy jiite muy Aasim ibn Thabit ibn Abil Aqlah moom gisoon nañ ko radiyallahu taala anhu wa arda gisoon nañ tarjamaam te gisoon nañ ay jalooreem walillahi alhamdu wal minna kon moom la defoon moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon yónni ci imaam al Buxaari yi li mu ngi ko ndi ci kitaabul maghazi bi mu tuddee ghazwatu Uhud ba pare waaye ci xadiis bi indi na ko ci fi nga xamante ne mooy ci ghazwatu Badr foofu boobu dane ba'atha ashratan aynan suuna bi mu ne foofu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa yónni boobu dafa wax nombre bi dix personnes la yónni ngir ñu dem observer ko daal di koy xoolal information waa Quraysh ngir mu defal leen genre détective waaye daal di leen espionnel noonu Quraysh bi ci riwaaya am na yeneen riwaaya Abul Aswad daal di na koy solo moom waxuma ko woon sànk bokk na ci ñi ko solo moom riwaayam ci Seydina Urwa ibn Zubayr bu mursal la ci Seydina Urwa ibnu zubayri radiyallahu anhuma wa ardaahuma la ko jële foofu seydina urwa mu ne ba'athahum uyunan ila makkata li ya'tuuhu bi xabari quraysh mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa yónni sariya bi uyunan ngir ñu xoolal ko ñu nekk ay bëtam fële ca makka dem surveiller ko noon li yatuuhu ngir ñu andil ko bi xabari qurayshin ci information waa quraysh ana lan la ñuy waajal ak ci lan lañu nekk waaye nag euh, jaasuus dafay wuute ak ki nga xam ne mooy xaasuus ndax jaasuus espion moom bu dee yii mooy nekk yow waa ji xam nañu la jaasuus mooy yow dangay fexe gars yi buñ la repérer ndax buñ la gisee ñoom xam nañu la mais nga fexe di topp waa ji di xam ay mbiram te moom du la gis alors que bu dee keneen ki moom mën naa moom day dugg ci ndax nit ñi xamuñu ko moom day nekk ci biir di espionner noonu nekk benn agent secret ci biir nit ñi te yëguñ mooy kan. kon foofu it da gis ne kon riwaaya imaam al buxaari bi raxmatullah alayhi dane diis lañ kantaa ki nga xam ne mooy imaam ibn isxaaq moom ci riwaayaam bi mu jële ci seydina aasim ibn umar ibn qataadata ibn nu'maan radiyallahu taala an il jamii boobu dane dane ñoom siis lañu fa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sittatan min asxaabihi moom dana yonent bi alayhi salaatu wasalaam siis la yónni ci ñi nga xamante ne ñooy saxaabaam yi radiyallahu anhum wa ardaahum waaye loolu mooy man nga leen a boole diis yeeg siis yi mooy que ne kon siis yi dafa am yeneen kaat yoo xam ne dañ leen da a boolewaat ñu ànd ci sinon noonu nga mën a def ngir boole xadiis yi sinon comme li imaam alxaafiz ibn xajar di wax bi muy sharaaki yi bu mu ñëw ci yooyu danaan wa illaa maa fi saxiixi asax su waaju jéem leen a boole rek waaye bu dee da ngay nootal li nekk ci saxiix bi mooy li nga xam ne moo gën a dëgër contrairement ak li imaam ibn Kathir moom dafa jàpp ne waxul ne moo gën dëgër waaye dafa jàpp ne imaam ibn Isaaq comme que kàngam la ci domaine bii peut-être moom li mu wax amaana ñu jox ko doole bu baax ba amaana xissaam mu gën a noot waaye ndax waxam loolu lay ëmb même bu nee ndax bi mu ëndee xadiisu imaam al bi riwaayam bi daf koo ëndi ba pare moom mooy lépp ëndi lépp dans son intégralité moom imaam al Xaafiz ibn Hajar ay ibn mu ne hakada saaqa albuxaariyu fi kitaabi almagaazi fi saxiixi qissata asxaabi rajiya mu ne naka nii la ko imaam alxaafiz ibn kas ibn euh, kii nu mu tudd albuxaari daal di solo indi ko ci kitaabul magaazi mu ne waqad xaalafahu muhammad ibn isxaaq wa Muusa ibn Uqba wa Urwa ibn Zubayr fi ba'd dhalik ci yenn mu ne wuute naa moom nag mooy riwaayam bi wuute naa ak moom imaam ibn Isaaq imaam Muusa ibn Uqba ak Seydina ci lenn ci yenn yi mooy comme ni ma la ko waxe sànq ah après mu ne wal nadhkur nañu tudd kalaam ibn Isaaq nañ tudd li imaam ibn Isaaq riwaaye jële ko ci sëriñam boobu di Aasim ibn Umar ibn qataada ibn nu'maan radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne li yu'rafa ma baynahuma min tafaawut wal ixtilaaf ala anna ibna isxaaqa imaamun fi haadha ash-sha'n wa ghayru mudaa wa ghayru mudaafa' kama qaala ash-shaafi'i rahimahullah man araada al-maghaazi fa huwa 'iyaalun ala muhammad ibn isxaaq mu ne kon bi mu waxee ne ñii wuute nañoo ak moom mooy waa ahlu siyar ñii wuute nañoo ak riwaay imaam al-Bukhari bi ci yenn parti ci xadiis yu mu indi mu ne léegi nañu tudd li imaam Ibn Ishaq daldi solo moom ngir ñu xam li nga xam ne moo nekk diggante riwaay imaam al-Bukhari ak imaam imaam Ibn ci wuute ak ay ay ay wuute yu ci am ci kaw que ne imaam Ibn Ishaq imaam la. mooy imaamun fi hada sha'n ci wàllu siira daanaka mooy imaam bi fi gën a mag sax imaam la ci wàllu wi te nekkul koo xam ne ku ñuy jañ la comme ni imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi wax ne képp koo xam ne dangaa bëgg a jàng li nga xam ne mooy siira yonent bi alayhi salaatu salaam xareem yi kooku deral na njukkal te njaboot nga ci ki nga xam ne mooy imaam Ibn Isxaaq waaye mooy ne loolu mënoon nañu considérer loolu bu doon ne mbir mi dafa wér mooy ne loolu mënooñoo mooy ne moo tax li gën mooy boole di boole yi nga xam ne dafa wuute ndax aljamu awlaa min at-tarjih di boole moom ñaari histoire hadith yoo xam dañu wuute nii ci biti nga man leen a boole ba ñu bokk ànd te duñu te du moo gën nga jël bii bàyyi bi ci des loolu moo gën te loolu la imaam alxaafis ibn xajar moom ci fatxul baari moom noonu la def mooy ne day ñëw moom danaan li nga xam ne moo nekk ci saxiix imaamul buxaari moo day day indi bi muy saraa xadiis xadiis bi ci kitaabul magaazi rahmatullah alayhi bu imaamal buxaari lan la def day indi li imaamal buxaari wax après di ko saraa ni loolu nag imaam ibn Isaaq lii la wax wala ñii waaye bu dee fu ñu wute la danaan li nekk ci saxiix bi moo gën a wér waaye nag mën nañ leen a boolee ci nii wala mën nañ leen a boolee ci nii waaye bu dee na mënuñ leen a boole li nekk ci saxiix bi wa ma fi saxiix a sax comme niñ koy tudde léegi kon loolu mooy li nga xam ne mooy gin a dëgër ndax mënuñoo jël xadiis boo xam ne bu wér péng la Seyna Abu Hurayra nettali ko après ñu koy méngaleeg xadis boo xam ne moom imaam Ibn Sa'd ci sëriñam la àggul sax ci saxaaba loolu mënuñu ko boole loolu bokkul kon nag buñ ñëwaatee kon ci nombre bi kon imaam Ibn Sa'd rahmatullah alayhi moom dane sept lañ imaam al yi ci fi mu ko tudde ci ghazwatu Badr foofu bi muy ënd xadis bi foofu mu ne aynan yatajassasuuna bi ah lii la imaam al Buxaari riwaayam indi mooy Seydina Abu Hurayra bu ma nee riwaaya imaam al Buxaari mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ndax moo ko nettali kanta riwaaya imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi non imaam Ibn Isxaaq foofu moom dafa ne moom beneen cause xam nga cause bii mooy lan mooy yonent bi alayhi salaatu salaam te boobu mook Seydina Urwa ibn Zubayr bi Abul Aswad solo boobu ñoom mook imaam al-Bukhari ñoo ànd liñ wax ne loolu mooy objectifu sariyatu rajia kanta imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi ah moom beneen beneen beneen cause la wax li yonent bi alayhi salaatu salaam leen déglu imaam ibn Isaaq muy sëriñam moo ko wax muy Aasim ibn Umar ndax dana xaddatanaa nettali nañu Aasim ibn Umar ibn Qataada muy sëriñam di Aasim ibn Umar rahmatullah ala al mu ne qadima ala rasulillah sallallahu alayhi wa baada Uhudin mu ne dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw li nga xamante ne nii ah mooy xare Uhud raxtun benn mbooloo min adal wal qaara mu ne dafa am benn mbooloo boo xam ne ci tribu ay tribu la imaam ibn Hisham nee na adal ak qaara nee na ñooñu min hawn min hawn ibn Xuzayma ibn Mudrika ñoom ci hawn ci tribu hawn ibn Xuzayma ibn Mudrika ci doomi hawn ibn Xuzayma yi ci lañ bokk ñoom ñooñu di waa Adal ak waa Qaara ñoom ñoo def benn délégation ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn Isxaaq ne fa qaalu ñu ne mooy sëriñam di Aasim ibn Umar ibn Qataada mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam inna fiina islaaman fab'ath nafaran min asxaabika yufaqqihunana fi ddiini wa yuqri'uunana al-qur'aan wa yu'allimuunana sharaa'i'a al-islaam imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne mbooloo moomu Adal ak min bani Awn ibn Hawn ibn Xuzayma ibn Mudrika ñu ko yow yonent bi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna fiina ne ko ñun kat ah dañoo gëm yàlla mooy dañoo dugg nekk ay jullit mooy am na ci mooy ñun inna fii naa islaaman ñun ay jullit lañu léegi nag fab'ath ma'ana nafaran min asxaabika yufaqihunana fi diin léegi nag comme que noonu la demee dañoo bëgg nag nga yónnee ñu benn mbooloo ci sa saxaaba yi radiyallahu anhum yu faqihuuna naa ñu xamal ñu daal du ñuy déggloo fiq fi diini ci sa diine ñu xamal ñu yi nga xam ne moo ñu war ñu war koo xam te di ko jëfe ci li nga xam ne mooy sa diine jii di lislaam ndax ñun kat dañoo dugg ci diine ji wa yuqri'uuna al-qur'aan te ñu ñuy jàngal li nga xam ne mooy al-qur'aan wa yuallimuunana shara'iya al islaam ñu ñuy jàngal tamit li nga xam ne mooy tëraliinu li nga xam ne mooy diina jii di lislaam kon ñoom loolu lañu wax a ah, ñoom waa ah, adal ak waa qaara la imaam ibn Isaaq wax cause boobu gis nga cause imaam al Buxaari yi bi rahmatullah alayhi bu Seydina imaam Abu Hurayra boobu dane yonent mi alayhi salaatu salaam moo leen yónni ngir ñu dem xoolali ko noonu Quraysh bi ñun tooge kon waa léegi nu mu fa demee nii lii day mel ni lu wute de day mel ni lu wute dañ naan la mën nañ leen a boole ci leen mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci lay yónni sariya boobu noonu ngir ñu dem Quraysh jege Makka xoolal ko ci lan lañ nekke dafa tombe waa Adal ak waa Qaare ñëwoon fa bëggoon loolu léegi nag mu def li ñu naan une pierre deux coups mooy ne dem leen ngeen doxal ma lool en même temps comme ñii nii soriwuñ waa Hawn ibn Xuzayma waa Adal ak waa Qaara soriwuñ Quraysh yenn sor yi noonu bu ko defee bu ngeen demee ngeen defaale une pierre deux mooy ngeen xoolal ma ngeen jàngal leen te xoolaaleel ma li nga xam ne mooy waa Quraysh ana ci lañ lañ nekk kon noonu lañuy boole li nga xamante ni mooy riwaaya yooyu insha allah kon ah bu ñu gisee loolu kon mooy côté boobu pare nañ ci léegi ah imaam al al al Waaqidi moom dafa wax beneen affaire wala loolu dinañ ci ñëw insha allah insha allah dinañ ñëw ci waxu imaam al Waaqidi boobu. kon nañu àggale kon riwaaye imaam alxaafiz albuxaari bi nga xam ne mu ngi ko jële ci seydina abu hurayra ci saxiixam ci kitaabul magaazi ginnaaw bi mu tuddee li nga xam ne mooy gazwatu uhud muy baabu gazwatu raji' kon imaam abu hurayra radiyallahu anhu mu teg ci ne ah, wa amara alayhim kon Aasim ibn Thaabit wa huwa jaddu Aasim ibn Umar ibn al mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon diis yooyu wax nañ la diis yi tamit ak sept six yi al Buxaari eh, imaam al eh, Ibn Isaaq wax nañ nañ leen di boole nga ne ma waa bala ñoo jàll ci li ci tegu est ce que man nga maa wax imaam al Buxaari est-ce que Abu Hurayra cité na diis déet ñu ne la déedéet waa imaam Ibn Ishaq si wax cité leen ñu ne la waaw nga ne man nga ma leen a yeggeem jazaakallahu anna xayra ma ne la waaw mën naa ko inshaa allah ma ne la imaam Ibn Ishaq kon bi ne fa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sittata min asxaabi mu ne yonent bi salaatu wassalaam daldi yónni six ci saxaabaami radiyallahu anhum wa ardaahum mu ne wahum ñoom ñooy marsad ibn abi marsadin al-ghanawi mu ne ki ci njëkk mooy seydina marsad ibn abi marsadin al-ghanawi mooy imaam marsad ibn abi marsad moom gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna xaliifu Hamza Abdil Muttalib nekkoon aliyewu asadullahi wa asadu rasulihi Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anil jamii. kooku mooy ku njëkk ki ci sii yi imaam Ibn Isxaaq tudd ci riwaayam. mu ne wa Xaalid ibn Bukayr al-Laythi ak Seydina Xaalid ibn Bukayr al xalifu Bani Adiy ibn Ka'b nekkoon aliyewu waa Bani Adiy ibn Ka'b moom it gisoon nañu tarjamaam di Seydina Xaalid ibn Bukayr radiyallahu anhu wa ardaa muy kon dëewa ngoog wa Aasim ibn Thaabit ibn Abil Aqlah ak ki nga xam ne mooy Seydina Aasim ibn Thabit ibn Abil Aqlah mi nga xam ne moom la imaam Abu Hurayra ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam wax mu jiite sariya bi te nekkoon euh, kii maam ci ki nga xam ne mooy doomu Seydina Omar boobu radiyallahu anhu kon ak kenn muy kon Aasim ibn Saabit ibn Abi Aqlah axu bani Amr ibn Awf ibn Maalik ibn aws moom gisoon nañu tarjama moom it alhamdu wal ñetta ngo ana ñeenteel mu ne wa Xubayb ibn Adi axu bani Juhafi axu bani jaxjaba jaxjaba jaxjaba axu bani jaxjaba voilà mu ne kon xubayb ibn mbokk waa bani jaxjaba ibn kulfa ibn amr ibn auf moom it nañ tarjama walillahi alhamdu minna kon ñaataangook kaataangook imawal Aasim ibn Umar ci riwaaya imaam al-Buxaari bi mu ne wa Zayd ibn Dasina ak Seydina Zayd ibn Dasina axu Bani Bayaada ibn Aamir moom gisaguñ tarjamaam de Zayd ibn Dasina gisaguñu ko insha Allah dinañ ko gis mu ne wa Abdullah ibn Taariq xaliifu Bani Zafar ak ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Taariq moom it gisuñu gisaguñu tarjamaam dinañ ko gis insha allah muy Abdallah ibn Taariq mu ne xaliifu bani Zafar ibn al ibn Amr ibn Malak ibn al muy Abdallah ibn Taariq nekkoon aliyewu waa bani Zafar ibn al-Xazraj ñooñu la imaam ibn Isaaq tudde kon bu ñu reprendre mu ne kon marsad ibn abi marsad xaalid ibn al bukayr aasim ibn saabit ibn abil aqlah ak xubayb ibn adiy zeyd ibn dasina ak abdullah ibn taariq mbooloo ma mat nee na ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñi jiite woon sariya boobu léegi imaam ibn isxaaq moom riwaayam dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag bi mu tànnee ñii mu ne wa amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al qawmi marsad ibn abi marsad al ghanawi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal def ñu jiite mbooloo mi marsad ibn abi marsad alxanawi radiallahu anhu fa xaraja ma al qawmi mu génn ànd ak mbooloo moomu di six personnes yooyu ak ñi nga xam ne ñoo ñëw ne dañuy sàkku ci waa Adal ak waa Qaara ngir ñu leen jàngal xamal leen seen diine xamal leen tëraleenu lislaam nga ne ma mais yow sànq nag ne imaam Abu Hurayra ci riwaay imaam al Buxaari bi dane Aasim ibn Thaabit la jiital ah, ñu ne la waaw loolu nag mooy li gën a dëgër comme li imaam alxaafiz ibn xajar wax mu ne kada fi saxiix ci saxiix imaamul buxaari dane seydina aasim ibn thaabit la jiital mu ne wa fi siira ci siirat ibn hishaam bu imaam ibn isxaaq bi foofu dane ann al amir ann kaana marsad ibn abi marsad wa ma fi saxiixi asax mu ne nag kantaa ci siirat ibn hishaam muy siira tamit bu magaazi imaam ibn isxaaq boobu dane ki yonent bi alayhi salaatu jiite mu jiite sariya bi mooy Marsad na Abi Marsad mu ne waaye li nekk ci Sahih Imam al-Hafiz Ibn li nekk ci Sahih Imam al-Bukhari moo gën a wér ndax fii ah am na ñu ko jéem a boole mais boole boobu noonu tudduma ko ndax fii quand même min at-takalluf ma fii mooy ne bon ndax ab sariya yonent bi alayhi salaatu salaam ne kii wa ko jiite kii riwaaya bi bii ne kii ne bii la kii ne kële la. kii ni kii ni kii ni kële la mooy nga boole leen gis naa du koy jéem a ko ndax wax dëgg yàlla boole boobu moom da gis ne des na mooy ne fii yu mel nii nag foog nga nootal mooy manuñ ne kii wa jiite lii après keneen ki jiite leneen benn sari yàlla dix personnes lañ kenn ko jiite amul nga ne kii moo jiite lii keneen jiite li ci des non wala nga ne kii moo jiite lii keneen ki di jiite yeneen i action non moo tax imaam alxaafis ibn xajar ne ci ci imaam ibn Isaaq moom riwaayam dane marsad ibn abi marsad imaam al buxaari riwaayam bi ne seydina asim ibn saabit li nekk ci saxiix bi nag moo gën a kon bu ñu continuer imaam alxaafiz al eh, eh, bi rahmatullah mu ne léegi nag kon ñu génn mu ne fantalaqu ñu daal di dem xatta ida kaana bayna usmaana wa makkata dukiru li xayin min hudayl yuqaalu lahum banu lihyaan fa tabicuuhum bi qaribin min mi'ati raamin faqtassuu aasaarahum xatta ataw manzilan nazaluuhu fa wajaduu fiihi nawaa tamrin tazawwaduuhu min almadina fa qaalu hada tamru yasrib ila axiri alxadis imaam abu hurayra radiyallahu anhu ne bi mbooloo moomu kon génnee jàppal wax naan riwaaya imaam imaam abu hurayra bi mooy ne dañ leen a yónni ngir ñu espionné ji waa quraysh riwaaya bële bu ñoom imaam ibn isaaq bi ne pour ñu jàngali waa adal ak waa qaara mais wax naa la niñ koy boolee mooy ñaari mission yépp lañuy def en même temps nee na fantalaqu ñu génn di dem xatta ida kaana ba ni ñuy àggee entre Usfan ak fi nga xam ne mooy Makka Usfan sorowul Makka noonu benn bërëb la benn turu benn bërëb la foofu entre foofu ak Makka zukiru ci lañ leen tuddale li xayin benn quartier min Huzaylin bu bokk ci Huzayl yuqaalu lahum banu Lihyaan ñu leen di wax ñooñu banu Lihyaan tabi'uhum biñ leen nee ah am na ay jullit ñoo xam ne jóge nañu Medina ñu ngi ci seen côté yéen seen côté quartier yéen waa Banu Lihyan ñu ngi ci seen côté tool yi ci àll bi ñu ngi ci seen àll bi noonu di dem waa Banu Lihyan biñ ko yëgee rek ñu daldi topp gaay yi di leen seet hmm, ah, di leen seet waa pour ban cause imaam al al kiine al-Waaqidi mu ne li tax waa banu Lihyaan ñu doon ut lu ñu jàpp ci saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne moom imaam al-Waaqidi mu ne mooy rey gi nga xam ne moom la Seydina kan abdallah ibn unays rayoon sufyaan ibn nubayhin al-hudali yaa ngi fàttale ko lool jataay bii weesu sariya boobu lañ gisoon seydina abdallah ibn unays radiyallahu anhu bi mu demee yonent mi alayhi ne ko mu dem ngir faat waa jooju ndax day dajale ay ay ay arme ngir dal ci moom dal ci Medina moom mu dem faat ko ba gis nañ bi mu wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu kontaan ci jëfam ba jox ko aw yat ne ko denc ko ndax mooy doon sama màndarga ëllëg maag yow yawmal qiyaam waa uh, xam nga ci dégg Sufyaan ibnu Nubay al-Hudhali mooy ci waa Hudhayl lañ bokk la kooku bokkoon waa Hudhayl nag dañ ñoom ñu ngi doon xaar revanche bu ñuy jël ci jullit yi léegi moo tax lii nii oh waaye aubaine la boo xam ne ñu ne leen am na ay jullit yoo xamante ne nii ay ay taalibey Seydina Muhammad mi mi rey seen mbokk mi di Sufyaan ibn Nubay am na ci ay mbokkam ci taalibeem yi ñu jaar ñoo xam ne seen nañ leen ñu ngi romb ci àll bi ah gaa yi génn nag leen topp gaa yi génn faqtasu ñuy xencu nag athaarahum di xencu seeni di xool seeni seeni seeni trace seeni seeni mooy fi ñu jaar ci yoon yi fan lañ jaar seen gëléem yi ñu war di seet trace su yi ngir man leen a topp ba dab leen ba jàpp leen bi qaribin min mi'ati ramin ñoom nag ñu ngi toll woon environ ñoom environ cent fettkat sans fet fettkat euh, lañu lañu àndal keroog lañu génn ñoom ñépp waa Huzayl waa ci mooy benn clan la ci waa Huzayl di waa Banu Lihyan ngir jàpp leen bu mën a jël seen revanche ci rey gi ñu rey seen mbokk mi di Sufyan ibn euh, ibn Nubay al-Huzali léegi nag kon ñuy ut trace wu saxaaba yooyu <laughs> hatta ataw manzilan nazalu léegi ñu leen di topp topp leen topp kii ba àgg fenn nag ñu daal fay def escale ñoom waa banu lihyan fa wajadu fiihi nawaa tamrin tazawwadu min tazawwaduhu min madina ñu ñëw gis ay saalu tàndarma ñu wàcc fenn di inspecter le terrain gis foofu bi ñu wàccee ñu gis fa ay xoo ay saali tàndarma tàndarma yu lekk ba pare noyau bi ñu xool daal di koy xool ne hada tamru yasrib ne ñi ñu ne ñi fi jaar taalibey Seydina Muhammad lañ alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu wax na dëgg ndax tàndarma yi bi ñu ko tojee bi ñu ko xoolee dañ ne lii moom lii tàndarmay yasrib la haa lii tànday lii tàndarmay Yasrib la xaaral leen rek léegi nag ñu topp ñu topp tànku ñooñu seeni trace di leen xool mu ne xatta laqi ba niñ liy dajeeg ba niñ leen di dabe nag mu ne fa lamanta bi nga xamante ne nii ci lañ leen dabe xatta laxiquhum bi ba ni ñuy a ba mooy ñoom waa hu waa banu lixyaan daal dab saxaaba yi nag ñoom Aasim ibn Saabit Seydina Abu Hurayra ne bañ leen fa lamantaha Aasim wa asxaabuhu laja'u ila Fadfad mu ne bi leen saxaaba yi nag repéré gis ne ñiy dab nañ leen ñu daal gaaw daw daw làqu ci benn tund woo xam ne fu kawe benn bërëb bu kawe nii am na ci yeneen riwaaye danaan montagne mais benn bërëb la bu kawe léegi wa jaa al fa ahaatoo bihim léegi nag gaay daal di ñëw daal di leen wër ñu ne leen fa qaalu lakum mooy mooy ne ñoom dañ leen wër ndax léegi nag ke mooy encercler nañ leen ñoom ñu ngi ci kaw ñu encercler leen nag ngir ñu wàcc ñu ne leen foog naa li gën nañ jël riwaay imaam al Buxaari ba mu jeex après ñu jël riwaay imaam al euh, kii nu mu tudd imaam Ibn Isaaq bi loolu loolu moo gën sinon euh, bon baaje bi nii day xaw a day xaw a kii nañ jël imaam riwaay imaam al Buxaari bi nañ ko continuer comme que ci lañ ne nii après nañ ñëw ci imaam al euh, Seydina Asim ibn Umar di sëriñ imaam Ibn Isaaq léegi bi nga xamante ne ki la leen gaa yi wër mu ne. gaay yi ne leen léegi ah lakumul ahdu wal misaaq in nazaltum ilayna alla naqtula minkum rajula waa banu lixyaan te nag dañu nekkoon nit ñoo xam ne ñu mënoon a fett lañ des tireurs d'élite la ay fettkat léegi nag ñu wër gaa yi saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom Seydina Asim ak ñoom Seydina Marsad radiyallahu anhu ne bu ngeen wàccee ci montagne bi ngeen yéeg làqatu de lakumul ahdu wal mithaq am ngeen ñoo leen jox suñu parole ak suñu kóorlale ñoo ko fasanteeg yéen këne bu ngeen wàccee allah naqtula minkum ah rajulan du ñu rey ci yéen kenn man ngeen a wàcc du ñu rey ci yéen kenn kanta Aasim ibn Thabit ibn Abil Aqlah mu ne amma ama ana fala anzilu fi dhimmati kaafir allahumma axbir anna rasulak mu ne kanta yéen mbooloo mi de yéen ñi ci des yéen dix ñeneen ñi xaw ma lu yéen neuf ñeneen xaw ma lu ngeen décider waaye man Aasim man moom duma wàcc ci pacte yéeféer ndax yéeféer day trahir kàddoom amul parole mu ne allahumma ee eh sama borom axbir anna rasulaka yàlla na nga ñu jottali lii ñu dal lii ñu nekk ñu ndar kepp fii te ñu nekk ci mission sa yonent yàlla nangu ñu ko jottali li nga xam ne mooy li ñu li ñu dal fa qaataluuhum léegi waa banu lixyaan bi gaa yi yàggee jëluñ benn décision te seen njiit moom nee na moom wax na mu gis nañ ne moom d'accord ñu xareek ñoom hatta qatalu Aasiman fii sab'ati nafarin bin nabl comme que yow ay flèche kat yu mag lañu woon ci suuf lañ toll di sànni flèche ñeeyi di jéem a sànni li ñu yor ba ni ñuy reye Seydina Aasim ibn Thabit ibn Abil Aqlah fii sab'ati nafarin parmi sept moom ak sept moom moom moom moo septième mooy dix lañu woon waa Banu Lihyaan daal di rey ci ñoom sept personnes ci ay flèche bi nabli ci flèche yiñ doon tiire ndax ñoom ay tireur d'élite lañ woon ay fettkat yu mag lañ woon yu siiwoon li baynal arab yi ñoom waa banu lihyan min hudhay léegi kon set faatu na ci diis yi mu des ñaata mu ne wa baqiya xubaybun xubay bu des wa zaydun ak zayda wa rajulun aaxar ak beneen góor boo xam ne imaam ibn Isaaq dinañu wax kan latt tudd nañ ko sànq mooy abdallah ibn taariq radiyallahu anhu wa ardaa fa a'tuhu al-ahda wal misaaqa léegi nag ñoom ñi des sept ñoo trois yi des ginnaaw bi ñu rayee sept yi ñoom ñun ah ñu ne waaw kon yéen waa Banu Lihyaan ñun d'accord nañu comme que yéen nañu ñoom ñu gaa yi leen gaa yi ne leen yéen ñooñu des gis nga rey nañ set waxoon nañ leen bu ngeen wàccee duñu leen def dara ngeen fexe ba di dëgër dëgër lu bopp rey nañ ci yéen set yéen ñett ñi des ñu ngi leen di réitérer liñ leen wax sànq jox nañ leen seen kàddu ak suñu pacte bu ngeen wàccee duñ leen def dara a ah, fa lamma atawhumul ahda wal mithaqa nazalu ilayhim ah bi leen gaay waxee loolu ñu wàcc fa lamma stamkanuu minhum xalluu awtaara qisiyihim fa rabatuhum biha léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci lañ leen ci lañ wàcc gaa yi ne leen nuus rek commencé dindi seen buum yi takke woon seen warwaay yi commencé leen yeew leen nag def leen ay prisonniers yeew leen fa qaala ar-rajulu alladhi ma'ahuma hada awwalul ghadr ki nga xam ne mooy ku jëkk ki kenn mooy ñetti troisième personne bi mu ne moom mooy tudd ko ci riwaay imaam al-Bukhari bi dana xam xubay bu daal moo des ak Zayd ak beneen waay beneen waay boobu laal ne mooy Abdullah ibn Tariq insha allah jotaay bii di ñëw dinañ def tarjamaam jëlaali tuuti lii bu ñuy gis riwaay imaam euh, imaam ibn Ishaq bi moom mu ne biñ leen commencé yeew ñii ñoo ne ñoom bu wàccee du ñu rey ci ñun kenn ñu wàcc rek ñu commencé yeew ah moom mu ne nag hada awwalul ghadr lii de mooy première wor bi gaay bi nga xam ne wa waa waa yéen def ngeen ko léegi nag comme que noonu la fa aba an yasbah an yashabahum fa jarruuhu wa aalajuuhu alaa an yasbaxahum gaa yi forcé ko ne ko hé foo jaar di ñu topp moom mu bañ biñ leen takkee mu siisu na du dem fii moom du fi jóge fa qataluuhu gaa yi daal di koy rey éliminer ko ci saasi wantalaqu ñu dem bi Xubayb wa Zayd léegi nag ñu dem ak bi ak Zayd ibn na xatta ba'uhuma ba niñ leen di jaay bi màkkate jëm jaay leen màkk ñii ñoo ne woon duñ leen def dara nee ñu dem jaay leen màkk léegi biñ demee kan lañ ko jaay foofu mu ne fashtara xubayban banul xaaris ibn amir ibn nawfal xubay bu moom banul xaaris ibn amir ibn nawfal daal di koy jënd mu ne wa kaana xubaybun huwa qatala alxaarisa yowma badrin ndax xubayb keroog badar moo rayoon alxaaris ibn amir bokkoon ci kuffaaru quraysh yi léegi waa banu lexyaan dem jaay ko ñooñu ñi mu rayoon seen seen baay ci waa màkk mu jaay ko ñooñu <laughs> subhaanallah mooy gaa yi tey liñ koy exécuté <laughs> fa makasa indahum asiran mu daal di des ci waa màkk ci waa banul xaaris ibn amir ibn Nawfal mu nekk fa moom Seydina Xubay bu nekk fa prisonnier nañu yemani noonu ci riwaaye imaam ibn Isxaaq bi amaana tarjama imaam ki nga xam ne moom lañ gi sànq muy Zayd ibn Dathina muy eh, Abdallah ibn Taariq ah, moom Abdallah ibn Taariq jarul ñuy xaar bu bii di ñëw Abdallah ibn Taariq la tuddoon ibn Amr ibn Maalik al-Balawi noonoo doon turam di abdallah ibn taariq di doomi ku ñuy wax taariq ibn amr di doomi amr amr boobu di doomi malik al balawi moom nag allié woon ci waa bani zafar ibn al min al ansaar moom allié woon ci wa banu zafar ci waa al imaam muusa ibn uqba raxmatullaahi alayhi ak imaam abul aswad naka noon imaam Euh, ñoom ñépp dañoo jële ci kii ki nga xam ne mooy naa Urwa këne bokk na moom Seydina Abdallah ibn Tariq ci ñi nga xam ne ñoo fekke ghazwatu Badr ci ghazwatu Raji' bi imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi naka noon imaam Muusa ibn Uqba ñoom ñépp cité nañu këne bokk na ci siis yooyu nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam tànnoon ngir ñu demoon jàngali ci riwaay imaam Ibn Isxaaq waa adal ak waa xaara jàngal leen bi ñu ñëwee sàkku ñu jàngal leen seen diine xamal leen fiq xamal leen li nga xam ne mooy sharia diine bi ñu demee ci yoon wi ñu daldi leen trahir daldi moom mu bañ gaa yi daldi koy exécuter daldi koy rey foofu noonu ci ar-Raji' moom Seydina Abdallah ibn Tariq ibn amr ibn malik al-balawi radiyallahu anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mawwa kon keneen ki nga xam ne nag moom lañ gisagul woon mooy zayd ibn dathina te ci mbooloo mi bala ñu ñëw ci riwaay imaam ibn moo doon zayd Zayd ibn Dasina ibn Ad-Dasina ibn Muawiya Dasina boobu di doomi Muawiya Muawiya boobu di doomi Ubayd Ubayd di doomi Amir Amir di doomi Bayaada mu bokkoon ci waa Banu Bayaada ci waa Ansaar yi moom nag di Zayd ibn Dasina mi bokk fekk na Badar fekke na Uhud ci ghazwatu Raji' sariyatu Raji' bokkoon na ci mbooloo moomu kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam tànnoon ngir ñu dem ci riwaay imaam Buxaari ngir demal espionnel ko waa Quraysh ci riwaay imaam Ibn Sa'd bay waa ahlul Maghazi ngir ñu dem jàngali waa Ondar waa Qaara seen diine ñu dem ñu daal di koy wor Ah. léegi riwaaye imaam al Buxaari eh, imaam eh, Ibn Isaaq bi rahmatullah alayhi moom dane kon bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci la gaa yi ñëw ne dañ koy bëgg mu yónni leen ñoo xamante ne ni ñoo leen di jàngal xamal leen seen diine nee na ñu daal di génn fax ñoom ñu génn ànd ak ñooñu waa mbooloo moomu ci waa banu ci waa Qaara ak waa Udal kaanu ala ar-raji' ma'un li Hudayl bi nahiyati al-Hijaz nee na ba ni àggee fi nga xam ne mooy ar-raji' ar-raji' mu ne loolu boo xamul fan la ma'un ab oasis la ndox la ab teen la oasis la li Hudayl boo xam ne waa Hudayl ñoo ko moom bi naaxiyatil xijaas nekk ci côté xijaaz foofu noonu xijaaz foofu noonu soriwul Makka léegi mu ne ala suduuril hëdd ah foofu benn bërëb la bu nekk ant fi nga xam ne mooy Usfan ak Makka léegi nee bi nga xamante ne nii ci lañu agsi foofu a ah, ghadaru bihim gaa yi daal di leen wor wax naa la imaam euh, kii al-Waaqidi li tax gaa yi tëral plan boobu mooy li fu le fait que yonent bi alayhi salaatu wassalaam raylu woon ci sariya bu Abdallah ibn Unays bi ki nga xam ne mooy Sufyaan ibn Xaalid ibn Nubay al-Hudhali ngir ñu fayyu nag ñu tëral plan boobu ne dañoo tuub yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni ñoo xam ne ñoo ñuy jàngal bi ñu àggee foofu gaa yi ghadaru bihim gaa daldi leen wor fastasraxu alayhim hudaylan ba bi ñu àggee foofu gaa yi wor leen yuuxu ci kaw comme que mbooloo mu ndaw lañ woo seen mbokk yi waa hudayl nee na daal gaa falam yaru il qawma wa hum fi rihaalihim illa rijaalu bi ay aydihim suyuuf qad ghashuhum ñoom daal yëguñu ñu ngi nekk ci seen biir tànt yi fekk ñu am benn escale foofu ci Radian nee na gaa yi daal di ëmmate woo seen mbokk yu gaa yi agsi ñoom daal yëguñu lu dul gis ay nit ñu leen encercler yor ay jaasi léegi biñ gisee lool mu ne fa axadu asyaafahum li yuqaatilul qawm ah ñoom it biñ gisee lool ñu jël seeni jaasi ngir défendre seen bopp même bu dee bariwuñ dix personnes lañ ci riwaa imaam Buxaari bi dix lañ kanta imaam al imaam ibn Isaaq nee lañ ñu jël seeni jaasi ngir défendre seen bopp waa Banu Lihyaan ne leen inna wallahi ma nuridu qatlakum walakinna nuridu an nusiba bikum shay'an min ahli makka walakin ahdullahi wa mithaquhu an naqtulakum gaa yi ne leen jarul ngeen di jël ay jaasi di défendre seen bopp ndax ñun inna ñun wallahi ñu ngi wat ci yàlla ñun waa Hudayl ah suñu objectif nekkul xeex ak yéen déedéet ñun suñu objectif nekkul xare ak waaye ñun li ñu bëgg dañoo bëgg jote à travers yéen benn mbir ci waa Makka mooy daa am benn lu ñu bëgg lijjanti mais ci yéen lañ koy jaarale pour suñu digganteeg waa Makka ne leen malgré nu man di demee leen ni ahdullahi jox nañ leen pacte boo xam ne ñu ngi koy jël ci buur yàlla ci kanamu yàlla këne allah ndax këne du duñ leen rey mu ne imaam ibn isxaaq ci riwaayaam bi mu ne fa amma marsadun wa xaalid ibn al-bukayr wa aasim ibn thaabit fa qaalu wallahi la naqbalu min mushrikin ahdan wala aqdan abada nee na marset bi ñu waxee lool ne leen jox nañ leen seen suñu kàddu ko ne duñ leen rey te ci kanamu yàlla lañ ko jële seydna marsad ibn abi marsad ak xaalid ibn al bukayr ak asim ibn thabit ibn abil aqlah ñoom ñetti ñu ne ñu ngi waat ci yàlla kene ñun duñu nangu ci benn yéeféer benn pak ak benn lum ñuy tegal comme condition déedéet ñun duñu fasante yéefar mukk dara dara dara am mushrik mukk wa qaala Aasim Aasim ne daldi sadd ay way ne maa illati wa ana jaldun naabilu wal qawsu fiinaa watarun unaabilu tazillu an safhatiha almaabilu almawtu haqqun walxayaatu baatilu wa kullu ma hammal ilaahu naazilu bilmar'i walmar'u ilayhi aayilu in lam uqaatilkum fa ummi haabilu Aasim ibn Saabit nee na keroog laata ñu koy rey bi muy xare ñii ne duma nangu paccu yéeféer wër nañ man damay xare du fi nekk di jël di leen jox sama kàddu ñii amuñu kàddu ne lan mooy sama lan moo tax ba man maa illati ana lan moo nar a nekk sama problème mu naraa tere ba tax ba man duma xaret wa ana jaldun naabilu ma nekk ku am doole ba pare yor ay arme ay flèche hein yor samay flèche ba pare nekk ku dëgër nan laa jële te tamit wal xawsu sama flèche yi baax nañ sama arc bi baax na mooy buum yi dëgër na flèche yi bu ma teg taw yi mu dem tazillu an sahfatihal ma'abilu waaye yow loolu lépp nan laa koy amee am doole am fett yu mel noonu ba pare di bàyyi di di di jël di naan damay dugg ci pacte yéefar du ma ko def de du ko def laa wax ndax lan almawtu haqqun wal hayaatu baatilu ñii moom yéen waa Hudayl yéen dee ngeen ñuy wax gis nga ñii waaye dee mooy dëgg almawtu haqqun wal hayaatu kantaa suñu dund gi baatilu neen la ndax loo gis rek ala kulli shay'in ma ala Allah ma xala Allahu baatilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu alaa waawee alaa yëguloo ma yëgal leen kulla shay'in maa ala maa xala llaahu baatilu lu dul yàlla rek neen la dund gii rek lu tax mu ne almawtu haqqun wal xayaatu baatilu dëggu dund dee mooy dëgg ndax fa la ñéppi jaar te ku dee benn yoon dootoo deewati kon loolu mooy dëgg alors que dund gi foo jaar dee kon nag lii neen loo fi gis mooy day deñ day deñ baatil day deñ kon nag man manuñ ma menacé dee wa kullu ma xamal ilahu nazilu bil mar'i wal mar'u ilayhi aayilu te lépp loo xam ne moom la suñu boroom nag daal di dogal bind ko dogal ko moom mi nga xam ne moom mooy be càppaa cólli kenn ku ñuy jaamu nazilu foo man di jaar loolu day wàcc ci jaamam lu mu dogal day xew waaw lu mu dogal bil mar i ci jaam ci jaamam foo jaar day dem te nit ki day jëm jéng jëm ci dogalu yàlla dogalu yàlla day dem ne nag in lam uqaatilkum fa ummi haabil ne yéen gis nga yéen waa Hudayl yéen waa Banu Lihyaan maa ngi waat ne bu ma leen yéen de bu ma xare waa yéen fa ummi haabil waay waay sama yaay ñàkk na ma voilà waay waay waay waay waay sama yaay ñàkk na ma bu dee xarewu mag yéen noonu la def xare moom Seydina Asim ba ni nga xam ne noonu lañu koy faate ah. léegi imaam Ibn Isaaq ci riwaayaat bi mu ne summa qaatala al qawma xatta qutil wa qutila léegi nag bi mu waxee weer yooyu ak yeneen yu mu wax pour bañ a guddal duñ tudd yeneen yi mu daal di xareek ñoom mook Seydina Marsad ibn Abi Marsad ak Xaalid ibn al-Bukayr ba ni nga xam ne noonu nañ leen di waa Hudayl di reye léegi nag mu ne biñ leen reyee nag waa Hudayl di fexe nag daal jël mooy boppam mooy bëgg a dagg bopp bi li yabi'u min Sulaafa bint Sa'd ibn Shuhayd yaa ngi fàttaleku ko léegi ñoom ñu rey koo pare ne léegi dañuy fexe dagg bopp bi dem jaayi ko ki nga xam ne mooy Sulaafa di doomi Sa'd ibn Shuhayd yaa ngi fàttaleku xare Uhud e, Sulaafa bii nii mooy ay doomam la gaa bi décimé woon ndax mooy keroog bi ñuy rey doomam yi yi yoon drapo bi gisoon nañ ko moom moo nisaroon ne woon doom ji kan moo la rey kan moo la jam mu ne ko Aasim mu ne ko la in qadar la in qadartu ala ra'si Aasim la na fi qahfi qihfihi al-khamra ne maa ngi wàcc yàlla bu ma jotee Aasim de bu ma amee miimii ci Aasim boppam bi moom mi la rey boppam bi laay jël daal di ci naan li nga xamante ne mooy sàngara sàngara laay naane ci kooku xooxu boppam bi léegi nag ñoom waa Hudayna dañoo yëgoon lool léegi nag ñu ne dañuy dagg boppu Aasim daal di koy jaay lu cher li nga xamante ne mooy Sulaafa bint Sa'd ibn Shuhay ya Allah